خير دين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 bi koor gi tàmbalee ba tey jii di juróomeelu fan bi li ngeen ko waxee woon rek ñu fas yéene dalal suñu mbokk Serigne Moustapha Mbaye Sam ci tomb bu am solo comme ni ñu woon démb te mooy xuutul mooy li nga xamante ne mooy dundal ab xol muy tomb boo xamante ne tomb bu am solo la lu ñuy yittewoo ci jamono jii nga xamante ne jamono yi di yàqte ak liy fëkkee bari lool kon sëriñ Moussa Mbaye Samb insha allah moom lañuy ñuy dalal ci tomb bu am solo boobu noonu xam ne rek ba dañu koy jox kàddu gi dañuy tënk rek aslëf ci ay yëgtoom mu tàmbalee njàngum alxuraanul karimam ci dëkk bu ñu wax jama jama ngent njum ngent njum ngent foofu la tàmbalee njàngum alxuraanul karim ginnaaw bi la jóge foofu noonu dem Dakar ci ku ñu wax Seydina Diop foofee la mottalee njàngum alxuraanul karim naka noonu tamit foofu ci Dakar fi la tàmbalee njàngum xam-xamam ci sëriñ boobu nga xam ne moo ko mottali njàngum alxuraanam muy Seydina Diop moo ko tàmbali njàngum al njàngum xam-xam waaye ci diir boobu tamit ba mu xamee ab diir la fi jógee. dem fële ci Murtani lépp rek ci gëstu wàllu xam-xam bi mu jógee Murtani la ñëwaat fii ci Sénégal dem fële ci Ndakaaru ci école bu ñuy wax école Cheikh Ahmad Bamba mu tàmbali foofee jàngale madrasatu Cheikh Ahmad Bamba foofee la tàmbalee jàngale jàngale na fa lu ñeenti at ginnaaw bi nag la fa jógee ñëwaat fii ci Touba sos nag daaray boppam daara joo xamante ni ñu ngi ko tuddee daaru Ihyaa'ul Ulum ulum ad-diiniyya daaru Ihyaa'ul Ulum ad-diin mu fay jàngale alxuraan ak xam-xam ak euh, di fa yee di fa tarbiyee ay taalibe kon ci tënk mooy kooku mooy ki nga xamante ne moom lañu dalal fi jotaay bi tey ni ma ko waxee rek mu fas yéene ànd ak ñun ci tomb am solo diin yi te mooy. li nga xamante ne mooy dundal ab xol te kenn ku nekk xam na ne jamono ji ñu loolu kenn ku nekk yittewoo na ko ndax li yàq bari bu mu bari ci jamono ji rek ñu ni kon incha allah ci njaal benn waxtaan bi danañu xamal xolub aji gëm ña ñaareel bi xolub ki nga xamante ne moom gëmut ñetteel bi xolub ki nga xamante ne ab naafeq lañ koy wooye ñeenteel bi mooy xol boo xamante ne dafa feebar kon incha allah loolu nekk ay tomb yoo xamante ne yu jar a xàmmee la kon dañu ñu ko fas yéene baaxee ci waxtaan bi incha allah xam naa ne bala ñu koy jox kàddu gi rek ñu fàttali mbooloo mi ne suba incha allah bi juróom-benn fan Serigne Fallou Sylla Dramane moom la ñuy fas yéene dalal mu fas yéene ànd ak ñun ci usulun buyaat wa bid'un zihinat mooy ay cosaan yoo xamante ne sànku na. ak ay bidaa yoo xamante ne yu ñu rafetal la muy tomboom solo moom tamit insha allah moom la ñuy ànd ak sëñ la Sylla Dramane suba xam naa ne bala ñuy jox sëñ bi kàddu gi rek ñu fàttali mbooloo mi ne ñi nga xamante ne bëgg nañu topp ci rajo yi ak ci internet bi ak ci télévision yi bu dee ci wàllu rajo yi Benno FM ak RFM Sud FM Touba Mbacke FM Walfajri jant bi Lamfal Touba ak euh, Touba Ñaaxeen ak Darou Moukhty FM ñaari rajo yooyu ñoom waxtaan yépp en direct lañ koy def muy Touba Ñaaxeen ak Darou Moukhty FM naka noonu tamit bu dee ci site internet yi Baval Média Touba Vision ak Al Azhar Touba yooyu ku ci dugg rek incha allah da nga mën ànd ak ñun ci. waxtaan wi nga xamante ne moom lañuy def fii ci béréb bii nii naka noonu tamit fële ci Diourbel Moubarak FM ñoom ñoom tamit danañ ànd ak ñun ci waxtaan bi. bu dee ci wàll télévision yi Lamp Fall Touba Lamp Fall TV wala Touba TV Touba TV ñoom bis bu nekk waxtaan bi diggante 17h ba 18 ñoom ñoom la ñuy jàllale waxtaan bi naka noonu tamit ci. réseau yi nga xamante ne ñoo nekk ci diggante Touba ak Darou Moukhty réseau yooyu tamit ku ci ànd nag ci bëgg a ànd ci waxtaan rek boo ñu ci toqee insha allah da nga mën a ànd ñu ci waxtaan waaw naka noonu tamit rajo bi nekk Kébémer moom tamit waxtaan bi en la koy def kon mën nañu wax ne rajo Kébémer ak Touba Niakhène ak Darou Moukhty ñett rajo yooyu ñoom waxtaan bi en direct lañ koy def kon balam yooyu rek ku ci dugg rek incha allah da nga mën ànd ak ci waxtaan yi nga xamante ne moom la ñu amal ci bërëbu bi kon li ñu def rek moom mooy dañu jox kàddu gi Serigne Moussa Mbaye ci tomb bu am solo bii nga xamante ne moom la ñu fas yéene baaxee yàlla ko yàlla dafa taw ndam ñu wasalaamaaleykum wa rahmatullah a'uuzu billahi mina shaytaani rajiim bismillahi rahmaani rahiim alhamdulillahi rabbil aalamiin wassalaatu wassalaamu alal haadil amiin سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أيها الإخوة الإرادة نؤيكم تحية طيبة وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته bokki jullit yi fi teew ñu ngi leen di nuyu nuyoo diine nuyoo bi lislaam ñu ngi leen ndokkeel ci weer wu tedd wu mag yi al mubarak shahru rahma waaye shahru maxfira ñu ngi ci ndokkeel alxalifatul am li taayifati maam Cerno Ibra Faati Mbakke Sëriñ Abbas Mbakke afishallah wara waaye di yeesalaat suñu ñaan ci sunu borom tabaraka wa taala mu doon ñu jéggal ak yërmande ak barke bu landi bu daj kap ki nga xam ne mooy Cheikh Xadim Mbakke mi taxawoon liggéey bii li jiite ci suñu nuyoo suñu wëllëri bi toog ni Cheikh Ahmadou Mbakke moom ak Serigne Moudou Mbakke nga xam ne suñu borom ci seen loxo la jaarale suñu dikk fi di nuyu mboolem ndawaay yi nga xam ni ñooy taxawee muhaadara bi góor jigéen mag ndaw ñoo ñu sant yàlla julli ci Musaa alayhi salaatu wasalaam ñu dellu leen ndokkeelaat weneen yoon ci daayira bii di muassasatul Wafa ci xalaat bi ñu am kenn ko ne xam nga ni daaru muxti dëkkub xam-xam la ndax ki moomoon daaru mboolem ñi am xam-xam ci yoonu murit jaar nañ ci loxoom yàlla dogal ñoom ñooy ñi nga xam ne ñu jëkk feeñal idée bu mel nii idée bu amee solo nii xalaat bu sell nii nga xam ne kon fekkente ne dañ jinaaxi xam-xam tëb na jinaax bu njëkk a moom rek mooy tudd jinaax waaye yeneen yi ca topp yëpp yeneen ak woon rek la tudd mu mel ni kon yàlla leen suñu borom dugal ci hadiis bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo xam ne man sanna sunnatan xasana fa lahu ajru biha wa ajru man amila biha ila yawmil xiyaama mawdu bi nga xam ne moom lañ tànn ngir bëgg nu waxtaane ko muy xóotul xulub xóotul xulub bu nu ko waxee léeg-léeg ulama bu tasawuf xol léeg-léeg ci xol léeg-léeg ñu jublu ci ruux léeg-léeg ñu ne ruux jublu ci xol léeg-léeg ñu ne alxamdu jublu ci ruux ci boppam léeg-léeg ñu ne al aqlu jublu ci nax léeg-léeg ñu ni al xalbu jublu ci al aqlu ba tey waaye yooyu yëpp bu ñu ko waxee ñoom ulama u tasawuf xol bi ñuy wax bokkut ak xol bi ñu xam ci doomu aadama nga xam ni mooy wenn lumb bu nekk ci biir mi doomu aadama bi deret ji daw ci biir yaramam muy deret ju dee ji ak deret ju dund ji bu ñëwee mu séparé ñaari deret yi deret ji dund mu delloo ko bu ko defee xol bi bu ko sànnee muy tasaare ko ci yeneen cër cër yi nga xam ne mooy tax doomu aadama boobu taxul ulama wa tasawuf bi leen bi nga xam ni mooy bëgg dara def effort ngir yegg ci li mu bëgg mooy bañ dara def effort ngir mucc ci limu mu bañ xol boobu moom dañuy wax moo tax ñu ni xol mooy béréb bu moo mooy béréb bu moo tax lu gën a bari bu ñu tuddee xol rek ñu ngi ci jublu ruux léeg-léeg ñu ni nafs jublu ci ruux nufoos yi nag nufoos yu bari la am na li ñuy tuddee nafsu amaaratu bi suu am na nafsu lawaama am na nafsu mulhima am na nafsu mutmaina am na nafsu raadiya am na nafsu mardiya am na nafsu kaadi xol yooyu nag alquran daf ko séddale ci ñeenti parti xol yi tax ulama wa tasawuf di wax nga xam mooy xol bi ëmb ruux muy alxabul moomin moo ci jëkk xolub aji gëm nga xam ne ngëmam mat na suñu borom tabaraka wa taala njëlbeelu alxuraan rek dafa définir xolub aji gëm nu muy mel mu ne alif lam mim zalika alkitabu la rayba fihi hudan lil muttaqina allazina yu'minuna bil ghaybi wa yuqimuna as-salata ويقيمون الصلاة ومما رزقهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وأنزل من قبلك أولئك هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم أولئك هم المفلحون mu ne xol ak yu gëm di dëgg dëgg mooy xol bi nga xam ne ginnaaw bi mu defee nii téere bi mu wàcc ci moom mooy alquran mu ne laa rayba fii xuddal ba mun sikki sàkk ni njub la feese amul sikki sàkk ci orientation la feese waaye nag lil muttaqin al muttaquna mooy bu xol sell yooyu ba li ñu tuddee xal bu naqaawa xol yooyu wala xol boobu day gëm lépp lu suñ borom tabaraka wa taala dogal xol bu nangu topp lay doon lépp luy tax mu topp borom bi effort bu mu laaj ak lu ko mën a kuute dana ko def ngir topp borom bi tabarak wa taala kooku mooy xol bi ci jëkk muy alxalbul mu'min mu am beneen xol bu ñuy tuddee xalbul kaafir ñooñu alxuraan dafa tudd wane seen fa ñu jëm ëllëg mu ni inna lazina kafaru sawaahun alayhim anzartahum am lam tunzir laa yu'minuun mu ca topp xatama Allaahu alaa quluubihim wa alaa sam'ihim wa alaa absaarihim gisaamatun wa lahum azaabun aziim xol boobu ak mujjam la xadar la wala sanam mooy ci xeel yi ndax effort yi war a def ba génn ci béréb boobu mu nekk ak taq tilim ñuul ba tax suñu borom kaste ko effort yi mu laaj ba mu war a génn ci béréb yooyu effort la yoo xam ne nii li mu laaj jëlalu ko ko su ko defee day daal di bayliku noor ci pax moomu muy paxam lëndëm paxam texee ni bu ma ko suñu borom tëj du génn ci benn saa du yonant du wàlli lu dul coobare suñu borom rek moo ko fa mën a génne moo tax mu ne ko innaka la tahdi man ahbabta walakinna la yahdi man yasha xol bii nga xam ni dafa bay deful benn effort ba yàlla kas sa xolam du yonant du wàlli du kenn koo xam ni mën na koo xettali ba génne ko ci béréb boobu kooku mooy alxalbul kaafir bu ñu demee ci alxalbul munaafiq muy xol bi nga xam ni moom mu sax sa dina bay na saalik nekkul fii nekkul faa ñun alquran daf leen a tudd wa mina naasi man yaqulu amana billahi wa bil yawmil axir wa ma hum bi muminin yuxaadiuuna allaha wallazina ila anfusihim wa ma yashkurun munaafiqun yi mooy ñi nga xam ni seen xol dafa boole ñaar dafa amee ñaari kanam kanamu wane ni gëm nga ak kanamu wane ni gëmuloo ñaari kanam yooyu borom tabaaraka taala ni ñu ci jublu mooy jéem a nax yàlla jéem a nax way gëm mu ne waaye boppam te fekk sax ni boppam lay nax xol boobu nag moom am na lu ko mën a xettali jële ko ci loolu mu nekk mu sax sa dina bay na saale ko ci mu nekk mu génne ko ci yóbbu ko ci ak texe wala yàlla defal ko tawfiix mu daje ku ko génne foofu mu des fa la xamdatulah wala saman dal di bokk ci way texee di ñi ñetti xol yooyu ma jëkk a tudd muy xalbul mu'min ak xalbul kaafir ak xalbul munaafiq sëñ Tuubaa wane ne ko ci am piréem bi muy firi alquran ci wolof ci misaal ni mooy ñetti masque yooyu muy masque ak lonk ak masque ak yet ak masque ak néeg masque ak néeg gi moom la firee xol bi nga xam ne moom yàlla kaste na xolam te dara mënut a faa génn lu coobare suñu borom masque ak lonk gi mooy naafiq bi masque ak yet mooy alxalbul mu'min mu amaat beneen xol bu dee ñeenteel muy alxalbul marid xol bi xam ne dafa feebar ñu war koo faj moom it alquran junj na ko fi qulubihim maradun fasaadahum allahu maradan wa lahum asaabun alayhim ma kaanu yusibuun ni ñoom seen xol dafa feebar ñu bàyyi ko yàccaaral di dimbale xol boobu wala bakkan boobu ci feebar bi mu feebar man yàlla ma dolli leen feebar ñu ñoom ëllëg fekkente ni daje bu ñu docteur bu leen faj wala moo tax ñu xotti yoonu tërbiya bu ñu daje ak docteur bu leen di faj ëllëg danaa leen mbugal mbugal mu metti ndax ñoom dañoo gisoon dëgg yàlla da yonut ko léegi nag ñeenti xol yooyu mbooleem ahdaawul insan maanaam ci doomu aadama yi ay xuddaamam lañ mbooleem xolam doomu aadama bu nekk cër doomu aadama yëpp xuddaam lañu ci xol bi cër yi xol bi lañuy liggéeyal muy loxo bi muy tànk bi muy nopp bi muy bët bi yooyu yëpp kan lañuy liggéeyal xol moom lañu tudd ci moom la tubaab bi tuddee les cinq sens maanaam alxawaasul xams alxawaasul xams yooyu nga xam ne ñoom ñooy liggéeyal xol bi nga xam ni mooy xol bi tax ulamaawu tasawuf di wax nga xam ni moom moo yëg texe moo yëg texe bi mag ñi dañ koo tënkoon ci wax bi gàtt muy tànk loxo nopp bakkan baat bët gémmiñ noonu la ko mag ñi tënki tànk loxo nopp bakkan baat bët gémmiñ les cinq yooyu muy al xam si yooyu alxawaaful xam si bu ci nekk dafa am muubitum bàkkaar muy xëcc di sànni ci xolub jaam bi ngir yóbbe ko ak texee bi lu tax xol mooy seen buur xola leen yilif di leen liggéeyloo ni nga xam ne ab sang noonu la sañ a liggéeyloo ab jaamam xol bi noonu la sañ a liggéeyloo juróom ñaari cër yooyu leen te sëñ Tuubaa misaal bi cër bu nekk ma nga jàkkaarloo benn buntu ca bunti safara ya moo tax mu ne alxalbu kal maliki fi l ahdaay mahma yamil tamit ma ahtidaay nee na xol dafa mel ni buur ci cër yi fu xol jëm jëm cër yi topp ko bu bët bëggee xool lu ko neex te xaram ko soxlaa lu ko neex ko bët la koy xool loo bët xoolal ko saa bu xol bëggee lu ko neex te xaraam ko tànk la koy dox loo tànk doxale ko saa bu xol bëggee lu ko neex te xalaat ko nopp la koy dégluloo nopp déglul ko naka noonu bu ko bëggee muus ba juróom ñaari cër yi daj cër bu ci nekk ak lam lay liggéeyloo moom xol ci li bëgg moo xam nag li mu bëgg lu koy jariñ la wala lu koy lor la waaye lu ci ne rek juróom ñaari cër yooyu ñoom lay jël mu di ko liggéeyal nekk ay xuddaama xol boobu nga xam ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam na ko ci addis ba mu ni awalu ma xalaqa allahu al aql fa qaala lahu taala aqbil fa aqbal zuma adbir fa adbar nee bi sallallahu alayhi wasallam suñu li ñu njëkk mooy al aql xel ni ba mu bindee xel ni ko yow xel kaay nee na xel ñëw mu ñu ko demal xel dem suñu borom na ko giñ naa ci sama màgg gi ni ci yow lay sukkandiku ngir yool ku yool waaye ci yow laay sukkandiku ngir mbugal ku mat a mbugal nufoos boobu nga xam ni moom wala boobu nafs boobu nga xam ni moom mooy yóbbe nit ki ci mu nuur ci bànneex ba xolam tawat bu mu ñukkul mën na dem ba xol bi dee nafs boobu moom la yonent bi sallallahu alayhi wasallam di junji boo demee ci ulama wu tasawuf wax nañu ni li tax suñu borom farataal koor mi ngi jóge ci nafs boobu leen mu ni nafs boobu ba ko yàlla bindee ba noppi daf ni daf ni ko man anti wa man anna mu ni ko anta anta wa anna anna mais suñu borom ni ko ah yow loolu ngay wax dugal ko sawara juróom-ñaari fan génne ko man anti man mu ne ko ant ant wa anna anna mu delloo ko sawara juróom-ñaari weer génnewaat ko mu continuer di wax la mu waxoon ba juróom-ñaari at mu continuer di wax la mu waxoon suñu borom xiifal ko ñett bi fan bi mu ko xiifalee ñett bi fan delloo si ko ci kanamam ni ko man ante man ana mu ne ko yow yaay buur bu tedd bu màgg bi nga xam ne jaamu la dina jur njariñ laa jaamu di jur lot man nag maay sa jaam bu torox bu suufi bi nga xam ne loo ma digal ma def loo ma tere ma bàyyi ne suñu borom na ko yow jàngoro la léegi sa saafara mooy xiif ñu ni ci la suñu borom sukkandiku ba farataal koor ala kulli xaal nafs boobu nga xam ni moom moom laa junj ci njëlbeen muy nafsul amaatu bi suu bànneexam rek doonte bu ko defee bu noppi dem sawara yi dana ko def ndax bànneex nga xam ne ñetti téeméeri junni milliards doomu aadama bu deewoon ci kanamam du am sentiment lu dul ni bànneexam daf koo satisfaire ba noppi li feek satisfaire bànneex boobu rek du am jàmm kon ci bakkan boobu la ñuy tàmbalee nga xam ni moom faw day laaj ku ko yar laaj ku ko waar laaj ku ko xub laaj ku ko yee ngir mu déglu moo tax sallallahu alayhi wa sallam ni isa aradallah bi abdin xayran jaala lahu waxsan min xalbihi suñu borom saa bu nammee ci ab jaam mu nar a texe dëgg digg texe faw dana def ci xolam muy ku bëgg waaraate muy ku bëgg yàlla muy ku bëgg di fàttaliku di dellu ci borom bu ko bind te moom ko hadis boobu Abu Mansour génne na ko alxuraan jibji na ko a ne yaa ayyuhan naas qad jaakum min rabbikum wa shifaa limaa fii sudur wa hudan wa rahmatun lil mu'minin waaye gis lil mu'minin day delluwaat ci alxalbul mu'min ji xol bi nga xam ne dana jóg ngir fekk ñu ndaje yi mel nii ñuy waxtaane yàlla ak gaa yi yàlla yi bu ko defee di xolam day gën di faju di saafara di set mu dem ba àgg nag ci alxalbu salim daañu ko waxtaane moo tax ulama wu tas ni inda sikkiri saalihiina tansilu rahma boo dee teewee béréb yi ñuy waxtaane yàlla ak gaay yàlla yi suñu borom day sotti upp ngelawal yërmandeem ngelawal barkeem ngelawal ngëm di taw taw ngëm ci xol yi nga xam ne ñoo teewee béréb ba ca fa ñu koy waxtaanee boo dee diglu alquran noonu lay raxas sa xol xol bi ngëmam di gën di dolliku li boroom xam-xam yi wuute ci ngëm ndax dina dolliku wala dana wàññiku bu fekkente ni nag na nga faa wàcc mbooleem al amalu alxasana yi topp nag yeneen yi muy subuxaat yeeg sahawaat yi yooyu moo leen yóbbu ci xol bu dan ba tilim ba àgg ci feebar nufus boobu nga xam ni mooy wala nafs boobu nga xam ni mooy nafsul amaaratu bi suu yaa ngi koy jéem a tarbiya wala yare ko ci di ko teg lépp lu ko naqari di ko xam bànnee xam ulama wu tasuf loolu tax ñu xott yow lu tarbiya parce que yoo ko tarbiya yi dañuy seet li bakkan gën a bëgg ñu tere ko ko bu dee bakkan dafa bëgg nelaw yu bari guddi ñu tere ko nelaw bi guddi di ko naafi la loo ngir xol bi dund mu mën a am li ñu tuddee xóotul xulóob ndax xol muy ruux wala mawto saa bu ñu waxee xol boobu nga xam ne xol buy laaj dund la rek ruux lañ ci jublu ruux dafa am lu koy dundal mooy tudd yàlla jàng alxuraan fekke jataay yi ñuy jàngalee fekke jataay yi xam-xam yi fekke jataay yi waare yi loolu mooy dundal ruux léegi nag mu am beneen madda bu ñu tuddee euh, jismaaniya mooy ne jismaaniya lu koy dundal mooy bu gëmmeentoo mm, tëdd nelaw bu sonnee noppalu bu xiifee lekk loolu mooy dundal ñaari xaala yooyu nga xam ni moo séq doomu aadama boo ñëwee ci nafsu boobu nga xam ni mooy nafsu al amaratu bi nga def ak moom jihaadu nafs jihaadu nafs bu mooy nga xiirtal ko ci luy ma waxoon nga xam ne moo di lekkam su ko defee day dund di màgg di màgg ba jóge fa ñëw ci nafs boobu ñu tuddee nafsu lawaama nafsu lawaama moom it bu ci nit ki àggee dana am possibilité yu bari ngir xolam gën a dund xolam gën a yegg ci dayo ngëm bu fekkente ni action ci nafsu la waa ba jóg dañu di continuer ci yooyu ñuy dundale xolam ci xeeti nawaafil yi xeeti jotaay yi tudd yàlla yi mu yéeg ndànk ndànk xol bi di gën di dund ba mu àgg ci nafsul mutmaina mu continuer wëññiku wëññiku dana ba àgg ci nafsu raadiya jógee ci nafsul aadiya wéy ba yegg ci nafsul mardiya nafsul mutmainna alquran julli na ko bu ñu ne yaa ayyatuha nafsul mutmainna irji'i ila rabbiki raadiyatan mardiya fadxuli danaa dellu si waat ci nafsu bële nga xam ne mooy nafsu lawaama nafsu lawaama bu ci nit tolloo bakkan bi sa bu digalee benn cër ci cër yi mu bëgg a def al amalu day taxaw diggam ak jëf ji ni ko xanaa doo rus sa borom bi la bind te moom la jëf ji ngay bëgg a jëf yaa ëpp jëf ji xanaa doo fàttaliku bis bu ñu la taxañee dugal la ci bàmmeel delloo sa borom su ko defee du day mukk di ko yedd di ko yedd ba mu rocc ko génn ci bu fekkee ni dañ ko digal lu baax bakkanam diit diital nafs la waa may yedd ko ah waaye dangaa yaakaar ni waa ji moom lii mu a digal intérêt da ca nekk yow lii sa intérêt rek ci nekk ni moo tax mu digal la ko boo góorgóorlu la ba def ko ah da ngay bokk ci li nga xam ne ëllëg daañu texa texa bu mat defal effort nga def li nga xam ne nii mooy moom nga la sa borom tabaraka wa taala sant ndax moom daf laa rappelé rek li nga xam ne moom la borom bi tabaraka doon wax ko defee nga def dal di jëf loola lu mu tuuti tuuti jëf jëf suñu borom daf koy multiplier ndax jihaadu nafs bi nga def ba def ko te bakkan dafa bañoon su ko defee xeex boobu ngay xeex ak moom di def jihaadu nafs ci la lay tudd ba mel ba nga yéeg weesu ko mën a dem ci nafsu mutmainna bi ma tuddoon boo gisee sallallahu alayhi wa sallam ne ahda haddika nafsalati bayna janbayka ne la noon bi la gën a noon te gën laa mën a lor ñu ne ah mu ni mooy noon bi nekk sa diggante ñaari sàll mooy sa ñaari wet mooy lan mooy alxalbu xol mooy kan mooy nafsu bi nga xam ne moo lay digal safaanu topp di la tere ak topp di la digal ak mooy foo toll waxtu woo xam ne nag nafsul amaatu bi suub bi yaa ngi koy yar bu ngeen delloo tuuti ci alquran ci histoire Seydina Yuusuf alayhi salaatu ak imratul asis borom bi misaal na ko fa bi suñ borom di wax naan wa ubarri'u nafsi inna nafsa la amaatu bi suu ila ma rahima inna rabbi xafuurun rahim boobu mi ngi junji bakkan li Salixa bëggoon ci Yuusuf alayhi salaam te Yuusufa def jihaadu nafsi ba lank li sarixa bëggoon suñ borom xam ne ni bakkan moom noonu rek moo di meloom lu dul rek ku yàlla nar a xett li ëllëg su ko defee jëf yi naccoon yi kii mooy dem ba tilimal ko ba mu dem kàllaa bal raana àla xullu bi maa kaanu yëg si boon jooju alxuraan di wax nafsu la maanaam suñu borom di wax naan laa uqsimu bi nafsi lawaama ulamaa wu tasawuf dañu ne lawaama boobu mooy bi nga xam ni ëllëg day def li ñuy tuddee réflexion di bàyyi xel bu war a dajeeg boromam waa ama man xaafa maqaama rabbihi wa naa nafsa an al hawa fa inna al jannata hiya al mahwa ñu ne bakkan boobu loolu lay génne ba tax na jamono bu nekk day jéem a dundal xolam moom ci fexe lu muy def bu ëllëgee bu teewee ci kanamu yàlla mën a am réponse yu jub ci kanamu borom bi mu koy rendre compte li nga xam ni moom la doon def bakkan boobu nag mënoo ca àgg lu dul ni dangaa def effort borom nee na fadlallahu lmujaahidina bi amwaalihim wa anfusihim alal qaaidiina darajatan man yàlla ñii def effort di xeex seen bakkan ba not ko di xeex seen bakkan ba muur ko nga xam ne lu seen alal bari bari bari duñ doon abdul maal waaye abdullahi lañuy doon ci kanamu seen alal naka noonu danañoo xeex ak seen bakkal ba ba nga xam ne bakkal bi lu mu bëgg bëgg bànneex ci diggante li ñuy tuddee subuhaat yi sahawaat yi muharamaat yi moom du fa nekk abdul hawa waaye abdullahi lay doon suñu borom lu ñooñu man yàlla maa leen jël teg ci kaw ñi nga xam ni ñoom dañoo nekk abdul maal ci kanamu seen seen alal moom wala dañu nekk abdul xawaa ci kanam seen bakkan ndax seen bakkan a leen moom suñu borom bi ñee laa jël teg ci kaw ñii lu ko waral mooy effort yooyu ñu def ba àgg ci ngan bi ñuy ci nafsul bi ñuy tuddee nafsul mulhima nafsul mulhima boo weesoo nafs bu njëkk bi mu wax muy nafs amaat ci ñëw ci nafs boo ñëwee nag yaa ngi agsi mulhima bu ci it ki tolloon mën na tëdd génn guddi yàlla xamal ko ci xeeti xikkam loo xam ne bu demoon ca daara am fa ñaar fukki at du ko xam ndax su mulima ñoom Cheikh Ahmad bi nii ak ñun li mel ñun nga xam ne ca àll ba lañ yaroo di ay baykat xam nañu ko bu nawetee nga dem ci digg àll nga gis asamaan si xiin di rib di ngelaw li ak taw bi ngay daw di seelu taxaw ci taatu garab boo taxaw ci garab gi ba yàgg nga séen jaan wàcc ci garab gi daw dem wala nga séen si ndax wàcc ci garab gi daw dem yow bu fekkee ne am nga nafsu boobu ñu tuddee nafsu mulhima baye boo nga daal di daw soli garab ga te xam ne balaa mat 10 minutes dënnu dana daanu ci garab boobu leen lu ko xamal si ndax bi ba mu wàcc daw dem fee lu ko xamal jaan bi ba mu wàcc daw dem ci geneen garab mooy nafsu mulhima boobu boo ci tolloo mën ngaa tudd génn guddi suñu borom xamal la ci xeeti xikam yoo xam ne boo demoon ca daara di am fa ñaar at du tax nga xam ko moom suñu borom di junj ci alquran ci diggante Seydina Muusa alayhi salaam ak Seydina Xadir alayhi salaam fa wajadna abdan min ibadina ataynaahu rahmatan min indina wa bakkan loolu la suñu borom di ci jëfoo bi nafsul mulhima ci diggante Moussa alayhi salaam ak Seydina Xadir xam ngeen ni Moussa alayhi salaam yoonam ci moom bu xasee juddu amul benn kiiraay bu dox diggam ak boromam tabaraka wa taala léegi lu tax suñu borom tabaraka wa taala di ko yebal ci beneen jaam boo xam ne nee nañ du yonant mu war koo jàngal ma boobu nga xam ni moo nekk ci nafsul mulhima mooy suñu borom li kulli shay'in lahu sababun dafa am lu tax ñii ñëw gannaaw Moussa ñooñu la bëgg ñu tànk ci xam-xam boobu nga xam ne yabal na Moussa en tant que koo xam ne yonent nga xam ne lu benn kiiraay bu dox diggam ak borom tabaaraka ko taalaa waaye yëngu ci Moussa alayhi salaam xam-xam bi mu am muy xam-xamu sharia moo gën fuuf ci xam-xam bi Seydina Xadir am ndax xam-xam bi Moussa amee mooy indi équilibre ci addina bi ba tax kenn du kenn ci tooñ kenn du lor kenn ci tooñ muy xam-xamu sharia léegi nag suñu borom di ko jàngaloo ci beneen xam-xam ci Seydina Xadir muy xam-xamu xikma boobu nga xam ne suñu borom nee na wa man yuutal xikma faqat utiya xayran kasiran koo xam ne man jox naa ko xam-xamu xikam jox naa ko xam-xam bu dul jeex xam-xam bu réeré yi mu réeré nafsul mulhima su yooxu tarbiya yi bu ñuy tarbiya seenu taalibe ba mu yegg ci dootuñu te moom ci dara saa buñ ko laajee xalaat rek lu mu leen wax loolu la ñuy jëfee lu ko waral mooy ndax bakkan bi xës na defar ba noppi nafsu ma jamono bu nekk day taatan yërmande yàlla moom sallallahu alayhi sa di junj ci addis ba ne inna li rabbikum fi ayami dahrikum nafaqatun ala fata'radu laha mu ne am na ci seen waxtu yi am na ci seen jamono yi jamono nga xam ne suñu borom du dañ mukk di xëpp ngelawal yërmandeem ngelawal xekkamam ngelawal barkeel mu ne gaaw leen ngeen taatan te duy ana ngelaw loolu taw yërmande boobu taw barke boobu ban xol moo ko mën a taatan ba dunde ca mooy xol bi nga xam ne borom toll la ci nafsul mulhima waxtu wax na ni yaa ngi góorgóorlu ba àgg foofu nag danga dem ba weesu ko àgg ci nafsul mutmina jóge ci dem ci nafsu raadiya alquran dafa boole ñaari bakkan yooyu muy nafsu raadiya ak nafsul mardiya muy radiallahu anhum wa radu anhu saalik li man xasiya rabba ñaari bakkan yooyu boole do rek terminé ko bi nga xam ne nit ki def na effort ba yàlla ko waaw ak bakkan bi nga xam ne nit ki def na ba lu mu neex ko lu yàlla dogal mu ne ko waaw góor ñaari bakkan yooyu bu ci nit ki tolloo nag léegi xolam defaru na dëgg dëgg defaru léegi lu ko dese nekk alwaarisu kaamil te mooy nafsul kaamil bi nafsul kaamil bi laaj na effort ngir yegg ca doon te la ñu néew ñoo ca mën a egg te alquran di ko junj ci yonante bi sallallahu alayhi wa sallam wa innaka la ala xuluqin azim ku mënul awliya yi nga xam ni ñoom waarisu kaamil lañ ni ki sëñ Tuubaa ñooñu ñoo egg ci nafs boobu ñooñu ñoo egg ci xol boobu nga xam ni xol lay wax ne bu ci nit ki xësay léppam ak topp yàlla moo tax mu ne xawaanantaxaa lil xaq wal xaq diin naa nga xam ni moom bu doon nelaw sax xolam a ngi jàmm suñu borom daañu ko wax insha allah ñooñu ñoo àgg ci alxuluq alxasana du lu ñu judduwaale lu dul yonant keneen ku dul yonant da def effort pour yegg ci ulama u tasawuf dañoo posé question am laa tuurus ndax jikko dañ koy doon directement ci waajur wala di ko doon ñu yàlla may xam-xam bu bàyyi ni déedéet alxuluqu laa tuurus jikko ji ñuy wax nga xam ni mooy makaarimal axlaax kenn du ko doon ni ci ndey bàyyi sama baay jàppale faw ma tabe kalla wallaahi sama baay daa baax faw baax mu ni kalla wallaahi faw nga def effort def jihaadu nafs ba yegg ci rek ndax moom ku dul yonent alayhi salaam da ngay aajo def jihaadu nafs boobu de ba tax ku ci mel ni Seydina Cheikh Abou Yazid Bustami bu ngeen yëree Lataiful Minani wax na ni xuus naa géej koo xam ne yonante ba mu ñëwee ca tàkk la ñu taxaw mu jublu ci lan jihaadu nafs boobu mu doon def xeex bi mu doon xeex ak bakkanam jihaadu mu tuddee géej ndax moom lépp mu ko judduwaale moom la doon jubbi foofu wax nañu nag def nga effort boobu bakkan bii di daal di àgg ci li ñu tudde alxalbu salim imaamu Xasaali nee na ci Ihya Ulumuddin radiyallahu taala anhu nee na bakkan boobu nga xam ne nag àgg na ci nafsul kaani foo ko fekk muy alxalbu salim nee na foo ko fekk xol lay doon boo xam ne day dund yàlla di bëgg yàlla nee na foo ko fekk day moytandiku mboolem subuhaat yi ak sahawaat yi ak mu xaramaat yi waaye nee na foo ko fekk day sax ci al istiqaama nee na foo ko fekk moom bakkan boobu day teg tànkam ci alkitaabu sunna muy borom xol boobu leen saa yi bu xol ki nga xam ne moom na alxalbu salim ñu ne ko waaw luy saw may mu ne suñu borom nee ci alquran yawma laa yanfa'u maalun wala banuuna illaa man ataa Allaaha bi qalbin saliim alxalbu saliim moom rek la yàlla soxla ci jaam bi xalbu lu koy maye xóotul lu koy maye bu ko maye xol bu dund yàlla dara du ko maye dund effort rek ñi nga xam ne lu bëgg mu jaral la jub. ak lu mu la mën a coûter naka noonu li ci des noonu la mel xasaal yi nee na radiallahu taala anhu nit ki bu tolloo ci alxalbu salim nee na kooku day àgg ci daraja yi alwaarisul kaamil mooy ki doon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dëgg dëgg doon xalbu salim nag luñ jaxee jaxe la luñ jaxee ndax xalbu salim borom du jëw du wax lu du fekke fi mu koy defee du ko déglu sëñ Tuubaa mas nay dox ba àgg ci béréb bu ñuy jëwee suñu borom ne waa ah, néeg boobu nga jëm ñi fi nekk dañuy jëw te yow waroo déglu jëw sëñ Tuubaa ko ñëw ba ci suba suba woolee ñu ñëw wàcc la leen fa alxuraan gas lu suuf su woon ca kaw suul ko ni beneen jëw kenn jëw nekk na ci Masaalikul Jinaan ci Sufyaanu yi jëmlu ci xolam rek yàlla xañ ko naafila guddi juróom-benn weer te lu def mooy romb benn waaye buy julli di jooy mu ni xasarulaay kii day gis dara rek yàlla xañ ko naafila guddi juróom-benn weer ci loolu wax nga xam ne wax ko ci làmmiñam de ndax jëw ñaar la jëw ci làmmiñ ak jëw ci xol moom ci xol rek la jëw suñu borom xañ ko ci naafila juróom-benn weer ku ñu wax Cheikh Abou Bakr al-Bakhilani ku bari ko mbooloo la da def bu waxtu julli jotee bu kàbbaree suñu borom defal ko mu kaasa fa mu jàkkaarloog kaaba ji directement xam fi kaaba ji nekk mu jàkkaarloog moom direct te xam ngeen ni saa boo nee jàkk ci kaaba gi direct loo ñaan yàlla na nañu ko tabaaraka wa taala léegi nag benn bis mu ànd ak ay taalibeem di gëtt bi bi mu rombee ci benn teen fekk fa benn waay boo xam ni melal lu ko yàlla bind dafa xaw a mel ni lu xorom waaye nag moom li muy liggéey moom waajur bi ci taatu teen bi mooy ku ñëw rek bu wëggal la fi sabilillahi nga dem bi mu ñëwee ànd ki taalibeem waa ji daal di leen di rootal wëggal leen seenu jur Cheikh Abou Bakr al-Bakhilani bi mu ko xoolee gis ni waa ji mu ree ci xolam bi mu ree ci xolam ñu wëgg dem bi tisbaar jotee mu kàbbar bëgg julli gisuñ dara mu dellu kàbbaraat mu kaasisa bi ko suñu borom daan defal muy jàkkaarloog baytulaay xaram gisul dara mu def ko ñett bi yoon waaye nag ku am honnêteté la bi nga xam ne dara dikkul dafa tas kaala gi woon ci bopp bi takk ko ci ndigg li yeew yi taalibe yi ko toppoon yépp ni dem nañu ci beneen sëriñ la ma suñu borom joxoon na mën a ko mu wëndeelu di raasaatu ba yegg ci benn wëlli wëlli bi ni ko bi sàngam romb nga teen sàngam fekk fa benn waay muy root di rootal jaay yàlla yi di ko def ngir jëm yàlla subhaanahu wa taala mu ne ko boobee nga fa jaaree da nga koo ree reeyu xol te xanaa xamuñu koo kee jamono boobu mooy xut bu samaani jamono demal ba ca moom nga tarbiyu ko wala dootoo baax bu dellu si waat ba ci teen bu fekkaat fi jëmm jooju sàkku ci moom ni ko dama laa bëgg a tarbiyu ànd ak yow ci lii ngay def ba keroog nga yeewi nga xam ne téyewaat na ko fa ñaari at ak genn wàll soo koo delloo mucc ci jëw da ngay def effort mooy fexe ba bépp béréb boo nekk te moom ko buñ fa dee jëw nga tere ko ñu def boo ko moomut te am sañ-sañu jóg dem nga jóg dem doo jëw ci sa xol doo jëw moo xam xalaat la rek xalaat boo teg rek ci ku mën a doon am na foo xam ne boo bëggee alxamdu salim boo fa yeggee déedéet kon lu baax suñu borom du ko nangu mukk imaamu xasaali noonu la ko misaale radiallahu taala anhu misaal na ba tey alxal bu may mooy xol bi nga xam ne dee mu ne bu dee xam borom mukk mukk mukk ñu ni ko lu tax mu ni topp gi muy topp bànneex nee na même bu bu ni bu defee bànneex bu nit ko yàlla yóbbu ko sa wari dana ko def mu delluwaat ci nafsul amaara bi suñ bi ma doon wax mu ne bu ko defee rek seytaane di koy xëcc di ko yootal ba mu tàbbi ci baxam seytaane ne mu ko defee suñu borom daal di kaste xolam ba tey mu daal di dellu ci alxuraan layal ko moom imaamu Xasaali ci xatabalaaw alaa quluubihim wala sam'ihim wala absaarihim xisaawatun wa mu delluwaat ko ca moom imaamu Xasaali radiyallaahu taala mu ne moom imaam Xasaali ba tey alxalbul marit buñ ci delloo mu ne xalbul marit xol lay doon boo xam ne moom dundul deewul laa yamuutu fiihaa wa laa yaxyaa dundul deewul ñu ngi ci diggante dund dee mu ne waaye na effort yoo xam ne bu ko defaree jàngoroom day ko defee xol bi dundaat li li ci feebaroon lépp dal di wér bokk na ca effort yi muy def ngir saafara xol bi ba ca jëkk mooy mu mooy ci ndiku bànneex yi bu ñaaree bi mooy jëfam jëpp mu koy fexee sellal ngir jëmm yàlla xam ne lu muy jëf yàllaa tax al ixlaas beneen bi nee fu mu toll muy ñaan suñu borom tabaaraka wa taala mu may mu mën a def li ñu tuddee tawakkul al ixlaas lu jëf rafet rafet dañ ni mboolem jëf yi jëf ji ci gën mooy jëf ji tege ci alal kitaab wa sunna jëf ji tege ci alal kitaab wa sunna ji ca gën mooy ji nga jëf ngir yàlla ji nga jëf ngir yàlla ji ca gën mooy ji nga sellal ngir jëmmi boromam si ahmadou kabir mbay nee na woon wa kun harisan alal ixlaas fi amalin wax sal muraadina xaw fa yi mu ne maa ngi lay dénk na nga def effort ba lépp looy na jëmm sa ndax yàlla la ci sawara la qadara lah wala sama imaamu xasaali bu fekkee ni dangaa bëgg sa xol boobu feebar wér na nga di dundal sa ngëm sa imaan nga di ko dolli ci xeeti nawaafil yi nga di ko dolli ci xeeti joxe ngir yàlla almaalo muy alal ci ma waxoon nga di ko dolli ci xeeti fekkee jotaayu sikkir yi mu ni nga boole te nag ixlaas waaye boole ci ñu tuddee tawakkul nee na soo ko defee da nga dem bu mujj nga génn ci naccoo di ko yi muy subuhaat yeeg saxawaat yeeg muharamaat yi ñu ne waaw lan mooy saw lay mu ni suñu borom nee na man amila saalihan fa li nafsihi wa man ashaaha fa alayha wa ma rabbuka bi zalaamin lil abid ni deret jëfi doomu aadama bu nekk deret bopp la muy mag borom bu fekkee ni li mu wax yaa ngi koy def ci aw jiw ci baax lépp day dellusiwaat ci xol bi di ko dundal bu fekkee ni ba tey safaan ba la ko saalik mënta baax te xol baaxul loolu la imaamu xasaay wax nee na cër mënta baax te xol baaxul mu ne islaawul xalb rek ci nga mën a amee islaawul jawaare dellu leen ci addis yonent bi sallallahu alayhi wa sallam gën ci mbindéef sallallahu alayhi wa sallam bi salahat salaha kullu wa isa fasadat fasada al kullu xalaal yal xalb kon imaamu xasaay bu ne al islaahul qalb boo bëggee al islaahul jawaar faw al islaahul qalb daf koy jiitu mooy defar xol alxalbu salim yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ni jaam boo gis muy dem am na lumb bu ne ci moom te mooy xol bii nga xam ni mooy yëg taxe mooy yëg texe nga xam ne moo ëmb ruux mu ne lumb woowu bu baaxee cëri doomu aadama yëpp baax waaye bu yàqoo nag cëri yëpp yàqu isaa salahat salal jasadu kullu waaye nag isaa fasadat fasadat jasadu kullu ala wayal xal alxal boobu lay wax waaye jublu ci xol bii ñu xam nga xam ni mooy partagé deret doomu aadama yi ci cellule yi benn bu nekk di ko jox lam soxla xol boobu taxul ulama wu tasawuf di wax sayidina alxasan albasiri nee na daawi xalbaka fa inna aajatallaahi ila al ibaadi salaa qulubuhum xam ngeen ko suufi bu mag boobu Alxasan Basri nee na maa ngi lay dénk saafaral sa ragg-raggi xol mu ni yàlla lim soxla ci jaamam bi du lenn lu ñu defar seen xol yi rek ñi am alxalbu salim rek nee na loolu doon la léegi yow ma laa yanfa'u maalun walaa banuuna illaa man ataa bi qalbin ni yàlla li mu soxla mooy ñu fexe ba sëñ Touba nee na ci masaliku jinaa suñu borom tabaaraka wa taala xol rek lay xool doomu aadama yi nag moom saahiru doomu aadama bi dañuy xool waaye suñu borom moom xol moo ko itteel moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ci benn hadiis mu ne inna allaha ta'ala la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum suñu borom amul soxla ci seen bind bu rafet bii amu ci aajo suñu borom amul soxla ci seen melo seen suura bu rafet amu ci aajo suñu borom amul soxla ci lenn lu dul seeni xol li ngeen ciy taatal seeni xol li ngeen ciy jëmbal seeni xol li ngeen ciy dugal ak seeni jëf loolu rek la yàlla am soxla bu dee jëf ju baax day ñëw di dooleel ngëm di dooleel dundu xol di yëkkati ngëm muy gën di dolliku ndax ngëm mi ngi dollikoo ci jëf ju baax waaye ngëm mi ngi wàññi ko ci bañ a jëf ju baax laa xadara baax wala sama am na sëriñ bu ñu wax ibnu rajab ibnu rajab rahimahullah nee na jële naa ci baxdu salaf ñu ni afdalul ahmal zalaamatu sudur wa zaqawatu nafs wa nasihatu lil umma mu ni wa bilaasi tisaalu balaxa man balaxa laa bi kasrati ijtihaadi fi sawmi wa salaati ibnu rajab nee na jële naa ci leneen ca mag ña ñu ne suñ borom tabaraka wa taala moo leen jëf jëf ji ko ci gënal mooy jëf buy defar xol jëf ji dundal xol moo leen jëf jëf ji ko ci gënal mooy jëf buy tax nga am xal mu salim mu ne suñ borom boo leen jëf jëf ji ko ci gënal mooy bakkan bu tabee ci topp yàlla bakkan bu tane ci bëgg yàlla bakkan bu tane ci nangu ngëm bakkan bu tane ci nangoo topp mu ñu suñu borom nee na boo leen jëfi jëf di ko ci gën a mooy fexe day laa diine xeetu yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci lépp lu leen jariñ ci lépp lu leen di taxa taxe mu ne nag jikko yi ku ne ci yow ak nga ca dayam yegg ba jikko yi ku ci yow yegg nga ca dayam yegg ba loolu la Seydina ku ñuy wax Ibnu Rajab wax radiyallahu ta'ala waawaaw ñooñu nga xam ne moom junj muy ñiy laa biire xeetu yonent bi sallallahu alayhi Omar daf ko junjoon xam ngeen ni Omar ci ñi yàlla may xikam la bokk dañu woon iqtarabo min afwaayil muttiina fa innaha tajali anwaaru saadiqa Seydina Omar nee maa ngi lay dénk yow mi bëgg a am alxalbu salim jëlal sa nopp nga dëpp ko gémmiñu aji ragal yàlla nee na soo ko defee dana la feeñalal ci secret feeñalal la ci baatin feeñalal la ci barke loo xam ni sa xol dana yegg ci day ba nga am lu mu tuddee alxamdu salim moo tax alayhi isa daxala al qalb in saraa fataa muy nitu yàlla boobu ajaragal yàlla bi kaddu yu muy génnee di la digal al ngay topp maxruufaat yi mu lay wax bis boo xamante ni tombe naa leeru yàlla ni carax sa xol ñu suñu borom daf lay defal alfatul mubiin nga daal di am alfat ci fekk nag al amru bil bi nga xam ni moom la lay defal defal nangam bàyyi nangam waxtu sàngam defal nangam waxtu sàngam moytu nangam ngay topp yooyu mu ni iqtaraba min afwaahil mutti'iina fi nahaar tajri anwaaru saaliha sallallahu alayhi wa sallam xol boobu nag saa bu ci ngëm ne carax rek nga dal di am alfatu suñoo ko tal bi yoon yi daan di ko faral di def di ko sàkkul seeni taalibe ci bu leen xaal bi këlee jamono bu leen xaal bi këlee du doon toujours nag léeg-léeg xaal yi daf leen di fekk ci ñuy séddale kafe léeg-léeg mu fekk leen ci xaal bi fekk leen ci ñuy digle dara wala xaal bi fekk leen ci ñuy tere dara lu ci nekk bu boobaa boo amee tawfiqul xaal yi bañ ko waxee rek danañ ñu bërët def ko rek day am taxsiir ci yow faaw dana jeexital ci yow ak lu mën a demee nag dana jeexital ci yow mu ne inna nuura isa daxala al qalbu in sara lahu sadral xol boobu yonant bi di junj foofu nee naa yonant alayhi salaam soxlawu ko moom ndax moom daf koy judduwaale alxal bu salim boo dee yéen alxuraan bari na ci waaye dama ci indi rek ñaari dëgg ba ñett sallallahu alayhi wa sallam suñu ko wax ci alxuraan ni ko maa saaxal basaru wa maa tabaa dellu waxal ne ko maa kasabal fuwaadu maa raa dellu waxal ko ne ko alam nasla laka sadrak jëlal nga dellu ci saraan nga xool maa saaxal basaru xam nga ban xol lay suñu borom di wax alxal bu sani boobu xol boobu képp mooy xol bi nga xam ni du mooy yàlla dem safara moo ko ko gënal mooy yàlla dem safara moo ko gënal ci Abdou Wahab Shahraani yi nee na mooy safara moo ko gënal gis nga Seydina Yuusuf alayhi salaam di ko sarixa wooyee mu ne ko dem kaso moo ma gënal li may woo ndaw ñu bari seen xol dafa gumba tëx lu lu ko waral mooy muharramaat yi nga xam ni dañ koo publier ci jamono mu dem ba mel ni léegi dafa dagal boo demee ci internet bi nga dem ci facebook bi yu xaram rek moo ne alxuraan wutal nañu solution suñu borom daa waxoon ni bu ngeen dox ba seen bët mi yemm ci lu xaraam mu ne mu ni marloo kiraaman boo ubbee Facebook di vérifier ndax Facebook positif ak négatif daf laa daje positif moo la tax a jóg ngay dem ba yem ci négatif marloo kiraaman bu fekkee bëgg nga sa xol defaru ndax bul fàcce ni image boobu nga di ko xool moo bu fekkonte ni jëmm ji ñoo bokk àtte bul wax image la rek tax nga continuer di xool loolu day rey xol day dem ba mujj lu baax dootu la sax ndox mu neex te li ma la wax nañ ko vérifier gis nga bu fekkoon ne nit ki koo ne koy taxoo jumaa di julli juróom nga wàññi ko di seetaan yi neccoo di ko yooyu ba jumaa sax dootoo ko talal fa dem ko defee foofu la xol bu dee di tàmbalee suñu borom na ne nga xam ne mooy xol bi àgg ca boobu mooy xol xam ne moom maa saa xam basaru wa maa tafa du jéggi mukk jéggi day mukk xol boobu du nelaw xol xol bi ak ci maqaam nii alquran di wax boobu xol du nelaw moo tax sallallahu alayhi wa nañ koo laaj waaw ndax di nga nelaw mu ni inna aynaya tanaamaani wala yanaamu qalbi samay ñaari bët danañu nelaw waaye moom yonent bi sallallahu alayhi wa sama xol nelaw moom la sëriñ Tuubaa di junj ca xasidaam ga naan wa aynuhu kaanat tanaan wa qalbuhu lam yanam xolam du nelaw mukk sëriñ Tuubaa na ci waarisul kaamil àgg na foofu ni ma ko junj woon nee na naw mi ibaadatu rabbi la man sëriñ bu ma tëddee di nelaw sama xol mi settantal aaya suñu borom Muhyiddin Ibnu Arabi nee na dana am semaine sama xol bu nelaw semaine dana am semaine boo xam sama xol bu nelaw xol boobu moom la yàlla cof ci li al ixlaas sànni ci xolum borom sallallahu alayhi wa sallam dane inna al ixlaasa sirru min asrarillah yastawtihu qalbu man ahada min ibadihi nee na sellal secret suñu borom la bu mu téye ci loxo boppam dana ko sànni ci xolub jaam ko soob waaye benn jaam mooy jaam day def effort ngir bëgg am alxalbu salim su boobaa soo defee jihaadu nafsi rek mën ngaa dem ba suñu borom sànni la secret boobu leen waaye faaw nga def effort de qad aflaha man zakkaaha waaye wa qad xaaba man dasaaha faaw nga def effort de jihaadu nafsi nit mënu koo ñàkk bañ a def jamono bu nekk muy yeesal ngëmam di yeesal luy dundal xolam ci tudd yàlla ak zikr ak teere jotaay yàlla yi sallallahu nee na woon jaddidoo imaanakum xiila yaa rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam wa kayfa nujaddidu imaanuna fa xaala alayhi salatu wasalaam min xawli laa ilaha illallah muhammadun rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam sallallahu alayhi wa sallam daa toog ak saxaaba yi ba yàgg ak saxaaba yi fi seen ngëm toll mu ne jënd dootu imaanukum dee leen yeesal seen ngëm ñu ne ko waaye yow yàlla yow nii man la ñuy yeesal suñu ngëm mu ne ñu xaw laa ilaaha illallaah muhammad rasulullaahi sallallahu alayhi na ngeen di xam jàng day dugal xol moo xam jàng xasiida sa kurs di tudd yàlla dana dugal xol moo xam di teere jotaay yi ñuy waxtaane yàlla ko benn tam alayhi salaatu wa salaam dana dugal xol xol bu dund boo ko bëggee xam ci nit boo bëggee xam ndax nit ki xolam mu ngi dund na nga ko natt ci sunna gis nga koo mu jël tànkam teg ci alal kitaab wa ci yàlla koo gis mu jël tànkam teg ko ci alal kitaab wa sunna na la wóor ne am na al imaanu billahi xaqan sëñ Tuubaa wax na ko xamdan li rabbi xayra mu rabbi xadra ma xalbi bil ixtidaar man li defar sama xol man sëñ Touba mooy roy yonent bi alayhi salaatu wasalaam ci la sama xol defaroo man Cheikh Ahmadou Bamba radiyallahu taala kon nag borom yaa ngi ko mën a xamee ci mu teg tànkal ci alkitab wa sunna ndax jàng rek te amatu ko teew li muy jural borom coono bu njariñ la néew coono bu njariñ la néew moo di looy def te tegoo ko ci sunna looy def lu nekk te tegoo ko ci sunna lu jëf jar rafet rafet xam nga lu mel façon naa lu góor lu ci borom di naw ci àll bu neen weer bu dee bañ fay borom façon lu góor bu rëcc di daw ci àll bu neen mooy jëf bi ni jëf ak lu mu rafet rafet te tegoo ci sunna rek noonu la mel nga wooral ko ci xeet yu naccoo di ko yi ñi ko suñ Tuubaa waxee wooral sa bakkan ci lépp lu xaraam wa kullu man saama an rasaayil fa innahu yuftiru bil fadaayil ku góorgóorlu ko woorloo sa bakkan ci yu sa bakkan woorloo ko ci yàlla tere not sa bakkan defar sa xol ci muy moytu lépp loo xam ne junóob la muy bàkkaar nee ëllëg yàlla dana la dogale ndogu loo xam ni mooy ndogi ngëneel yi mu ne inna kasaayina min adunnoon mawrisatun zaqalatul kulub la xadar la wala sana mu ne bàkkaar day donale ci xol borom wowu xol bàkkaar day donale ci xol borom wowu xol mu ne te wowu xol nag fa mu yóbbu borom ku ne xam na ko mooy texee lu ko waral mooy bakkan bu bañ topp inna nafsana majmuura ala ilaat mu ni inna maqbuula nee na bakkan dañ koo mooñaale ak bañ topp bañ dëkk bañ sunna inna nafsana majmuura ala ay taati maqbuula bakkan ci boppam lañ bañ dëkk fu ñuy waxtaanee yàlla bakkan boobu du ko nangoo jege ko dégg bu ñuy wax mu jëm ci yàlla ak yonentam mu takki bagaasam dem bakkan boobu fan lay mujj day daal di mujj tawat bu tawatee mën na dem ba dee am na tawat joo xam bu ko xasee dal dootu xol na tawat joo xam ne bu ko xasee dal kenn mënu koo saafara lañ ci yàlla musal sëñ Tuubaa junj na ko bi mu ne imaayatul qalb daa'un laa dawaa lahu ilaa duxuuli lasaa maxwaa lasi salaba ca mimir mu ni moom sëñ Tuubaa xol bu feebar ba àgg ci tilim ba kaddu man xaw ma ko mën a saafara ba yàgg mu ne ah kay xam naa saafara sax ñu ne ko moom Mbàkke la moo koy saafara ne xanaa dugg sabar jox la saa yow ba xeer la يميت القلب الدعوة مادة وعلمه إلى أن تدخل النساء المهمة التي سلمت bakkan boobu lu ci yóbbu nit mooy bañ topp bakkan boobu lu ci yóbbu nit bañ dëkk bakkan boobu lu ci yóbbu nit ñàkk tawxiid ndax bokk na ci bu dundal xol am tawxiid tawxiid bu dëgër sëñ ci wax ci moo ay bu xuddoos nee na xam-xam bu waaye mën a ñàkk yow mal xiyaam man ne laa bañ a lool ba mu des xam-xamu tawhid nee na xam-xamu tawhid moom boo ko ci mawahibul quddus mu dellu wax ci masaalik bi wa axtanul ulum bi itlaq tawhidu rabbina ala ittifaaqi kon tawhid day dundal xol mooy nga teg yàlla fa ko war a teg bul ca yam ñi nga xam ne suñu borom moo leen yabal ci kaw noonu bii ngir ñu xett li jaamam yi nga nangul leen ndax daa bokk ci tawxid du caagin ni rek nga ni suñu borom rabbi si ala ceeb ko dongu déedéet bu doon looloo kon du yónni yonant da ngay yàlla gëm yonant bi ci tawxid la bokk kon da nangul nit yàlla yi leen suñu borom defal tabarak wa taala wa man yuti ar rasul faqad ata Allah nit yàlla boobu boo ko nangulee yaa ngi mel ni ku nangul muhammadun rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam bu ko defee tawhid boobu nag boo ko amee day dundal waaye waxtu woo xamante ba jàng ar ba jàng fi dara nekkul yépp nga becc nga leen du la jëriñ dara yemul xiyam du la jëriñ dara yemul xiyam ndax su boobaa dangaa def la addis ba tere woon man xaadali waliyan faqad asantuhu bil ard su boobaa léegi yàlla nga amee affaire te yàlla muum nga amee affaire dangaa noonu ay gaayam kon mel na ni noonu la suñu borom rabbi si tuwala loolu daa bokk ci lii lay xol bokk na ci liy dundal xol mooy majaalis zikr bokk yàlla yooyu yëpp day dundal xol moo tax sëñ Tuubaa ni wala tujaalis xayra man bihi tuzaat diinan wa aqlan abadan tanal muraad nee na bul toog ak waa xam ne boo fa jógee soxol du fa jële dund soxol du fa jële tawxiid soxol du bu fa dolli booy toog da nga toog ak bu gàtt gàtt boo fa jógee soxol dolli koo fa gën boo fa jógee sa xol dolli koo fa bëgg yàlla boo fa jógee sa dolli koo fa bëgg yonent nga fexe ñoo fa nekk waaye ko na bu fekkee fexe nga ko biral na la wóor ni fa nekk te yiw rek nga fay jëlee waaye nee na boo seetee béréb bi nga xam ni ngaa ngi safaanoo ne ñoo koy jataaye ah tey safaan rek fa nekk waaye bi safaan rek nga fay jëlee kon boo bëggee sa xol dund na jaxasoo nit yàlla yi di teere jataay yi tudd yàlla yi di faral di julli ci mbooloo di naafila guddi ba min na léegi fa taxatal bii naafila te làkk la suñu borom waxoon yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moom farata la ci moom beneen jullit bu nag du farata ci waaye day dundal sa xol di yëkkati say dara ak say maqaam ëllëg yow ma xiyaam Seydina Usmaan radiyallahu anhu nee na woon muxaalatatu saalihiina waajibun wa yaqtadi bihim farida Usmaan nee na radiyallahu taala anhu jaxasoo nit yàlla yi man gis naa ne lu war la di téye seeni jotaay gis naa ne lu war la roy leen moom farata nee na roy farata lu tax roy leen day dundal xol roy leen day defar xol roy leen day tax a tax a ëllëg yow alxiyama moo tax sallallahu alayhi wa sallam ni wala tushaa'ir ila mu'minan boo demee buy wut àndandoo bul ànd ak ku gëmut ndax boo ànd ak ku gëmut ca la mu nekk lu lay sa ngëm Cheikh Ahmadou dafa amoon benn nitu yàlla dafa génn këram jaar ci marché bi gis góor ak jigéen lëngoo mu tiit ba saw deret ci ëllëg sa mu génnaat yam ci même action bi bi mu tiitee mu saw singuwaay bi ndox mu ànd ak deret bi ñetteelu yoon mu ñëwaat fekk fa même action bi bi mu ko xoolee bi mu tiitee ba saw ndox kese la saw muy waaw lu xew moo di tàmm gi nga ko tàmm gis saa boo dee xool lu ñaaw jamono bu nekk nga di ko xool ak a xoolaat gravité bu njëkk bi di bokk ak deuxième gravité bi bii mooy gën a woyof bu ko defee lu mu gën a yàgg rek day gën di woyof day dem nag ba sa ngëm di wàññeeku noonu di wàññeeku noonu di wàññeeku noonu moo tax nit yàlla yi buñ masaana gis loo xam ne nii jaadu dañ koy dal di tiñ di fasaas mu bañatee am waaye buñ ne ah garawul ay xale rek koy def wala garawul xëy na danañ ko mas a loolu mooy dem nag ba faxas ngëm ci seen xol seen xol day daal dem ba màggat rab tilim taq ñuul ndax def gi ñu koy def ko defaat day dem ba dootul indi benn gravité ci ñoom pour ñoom day dagal na moo tax sallallahu alayhi wa sallam nag ñu mun ànd ak waa yoo xam ni ngëmam matul ulama tasawuf jotaayoo gi ñuy jotaayoo yonent bi ci seen xol jataayoo bi ñuy jataayoo seen borom ci seen xol ci jamono bu nekk moo leen di yóbbu ñu yëg ci dara yu kawe yi ba àgg ci maqaama yi nga xam ne ñooy maqaama yu kawe yi nga xam ni seen xol day set lu seen xam-xam bari bari du ñu jeg lu toll ni dee dee weer lu seen xam-xam bari bari du ñu moy ni dee dee weer Cheikh Ahmad Bamba junj na ko ci masaalik mu ne wal aasilu suufi fa saara saafiyan min al aqdaari muntalan qalbin min al axlaaqi nee na suufi bi bu fekkee ne mi ngi tàkkal ndabal xolam diggam ak borom di tàkkal ndabal xolam diggam ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bu dee taalibe bi mi ngi tàkkal ndabal xolam diggam ak borom di tàkkal ndabal xolam diggam ak waasita bi dox diggam ak borom muy sëriñ nee na kooku day dem ba mujj xol bi ci boppam mboolem ñax ñax yëpp. yu nattoo ko yëpp day dégager wu génn mel ni yéeru bu tilim boo fóot ak ordre de su ko defee suñu borom sol ko mu fees dell ak ndax kaas bi wala bi saa ci nekk ba mu set nga ub dell ak moo ci nekk xol saa boo xamee li ci war a nekk ci yàlla li ci war a nekk ci ngëm li ci war a nekk ci dund nekku ca su boobaa xol boobu day dem ba lu koy fees ak mooy même bu ko jëful ci ay cëram xelam xalaat même bu ko ci ay cëram xolam a nga ci aju même bu ko jëful xol bi ci lay aju mu nekk butéel bi di waaye ngelaw la fees doonte ñu ci daara ji di tër bi léeg-léeg dañ si doon ko tërbiya boo xam ne day jaar ci loxol sëriñ bi mu yar si jàng na ko yee ko bu leen fàttali ne doomu aadama Sayyidina Muhyiddin Ibn Arabi wax na ko nee na doomu aadama boo gis dafa am ñetti téeméeri si ak fukk ak ñett am ci si biir boo xam ne dafa ñuul ko tax wërngal xeeñ am ci si biir boo xam doomu aadama ci diggante ñaari xaala yooyu la nekk li nga xam ne doomu aadama ñaari xaala moo ko fiq li ñuy tuddee xaalu sabru wa xaalu sukur bi ñaari si biir yooyu ñoo bu fekkee ni dem ba ci daara ji di la tërbiyee di la yar ba sa sidit gu ñuul googu dem ba dee léegi defaru kenn mënatu laa soppi bay boo fu la neex mën ngaa dem ndax defaru la ndax tarbiya nañ la tartiya nañ la tasfiya nañ la door laa yéegi léeg-léeg nag bi ni ci daara bi sëriñ bi di ko tarbiya ba sëriñ bi ñuul gi tëdd di nelaw benn dong bi cëppee lu dem wala ay bokkam jël si ko wala mu lakkal sëriñ bi ba sëriñ bi yeegi ko ci li mën naa am su ko defee sëriñ bi ñuul gi daf doon nelaw rek waaye jéem muy dox di dox di dox ba fekk ay gaa yoo xam ne ñoom seen sin bi ñu day dund ma nga tax ñoo ñooñu di def dara mu fekk leen ca di leen coroy ba dàq leen ko ñoom ñu ko doon def ci lu xaram noonu ngay gisee koo xam ne moo ne siital bu weex dafa tëdd di nelaw di nelaw mu romb rek dongo yi wala sëriñ daara yi ñu daje ci barab di waxtaan di jàngale di waaraate mu ñëw di leen seetaan si bital boobu yow mu fekk si leen ci li ñu nekk ba aw leen ci dem ba si bital bu ñu di dee loolu moo tax nga gis ab taali bu jóge fii buy génn rek daal di tàmbalee changé ñu nekk ci seen xamul luy sikaare xamul luy tux xamul luy naan xamul luy lëngoog jàmm bu jigéen waaye bi mu génnee siitam bi ñuul googu ay bokk siitam bi ñuulam yee ko mu fekk leen ca loola ba mel ni doon moom nga xam léegi bu ñu ko yëgalee te sëriñ baa ngi sax day daw di làqatu ak a lëngoog kasaalika noonu lay demee ci taalif boobu léegi nag lu ci mën a musal jàmm bi alxuraan misaal nañ ci bari mooy fexe ba di waar sa xaw foo toll إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون nga fexe foo toll di waar sa xol même boo gisul ku waar ngay jéem a waar sa xol wala ngay déglu waaraate xol mu ko borom di waar nan ngay waaree sa xol mooy diw sàngam day maam moom ñoo fi bokkoon nekk mbir bi maa ko mag fuuf bu ma ko gisatee maa ko fekk loolu du masawaar xol du nit yàlla yi daan waar seen xol fu mu bi suñ borom di junj ci alquran naan allazina yaskuruna allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi xalqi samawati wal ardi rabbana ma xalaqta hadha baatilan subhanaka qina azaban naar mooy gaa yi nga xam ne fi ñu toll dañuy waaj seen bopp mooy dañuy boole sikru ak fikru di xalaat seen bopp seen borom di méditer guddi ak bëccëg waykatu xakim ba sëriñ moor kayre nee na saadix dafay nangoo xalam dëkkal lu baax ci am xelam tey rafetal yéene xolam bu dee sikkar xelam xalam mu ni baatin xalam nga koy xamee yàlla xalam nga koy gënee mun bi jamono bu nekk ndax war di dëpp taatam ndabal xalaatam saadix dafay nangoo xalam dëkkal lu baax ci am xelam mooy jamono bu nekk sa xel nga bañ cee jëw sa xel bañ jëw ci benn saar suru boobu moom la Seydina Abu Bakar Sadiq amoon ba tax mu ne moom yonente bi sallallahu alayhi wa sallam maa fadalakum Abu Bakr bi kasrati siyaam wala shanaati wa innama fadalakum bi shay maqrabi sadri Abu Bakar bi lim leen gëne du julli yu bari du woor yu bari ndax nee naa julli yi mën nga koy def julli mën na julli kaatu waaye tegewul ci alkitaab wa sunna ànd ko teewlu du jëriñ dara mu ni Abu Bakar li muy gën du woor bu bari du julli bu bari waaye mbir la mu nekk ci xolam dara la suñu borom def ci xolam jamono bu nekk muy boole sikkur ak di xalaat diggam borom tabaraka wa taala moo tax suñu borom bi man yàlla xëjuma asamaan juróom-ñaar xëjuma suufi juróom-ñaar parce su kut la waaye xaj naa ci ñaari béréb mooy xolub jaam gëm gëm bu mat ak imaam bi lay xaqan ak xolub ak euh, néeg yi maanaam yi ak jumaa yi wa anna masaajida lillaahi falaa tad'uu ma'a llaahi ahadaa mu ni moom borom bi tabaaraka xaj na ci ñaari béréb yooyu leen Seydina Ibrahima alayhi salaam yàlla dafa dogaloon muy nit ku a bëgg sikkur ak sukkur ñu mu nekkee xale jërul ma di ci jaar waxtu bi jeex na ci masaalikul jinaan jàng ngeen ko waaye ba mu nekkee moom jëm bu taxul zikru boobu ak fikru boobu day ci moom mu dem ba mujj loolu mel daf ko turumante ba mënatu ko muñ mu di ko laaj yàlla alquran bi ñu ko misaal wa is qaala ibrahima rabbi arini kayfa tuxyi lmawta qaala awalam tumin qaala bala walakin yatmina qalbi ibrahima salaam day boole sikru ak fikru di bàyyi xel ëllëg bis bu mujj ba bu ngeen yëree téere boobu ñu tuddee xóotul xulub indi na waxi alxurtu yi ci li ñu tuddee taskiratu fi axwaalil mawti wa umurul aaxira mooy foo toll di xalaat mbirum dee ak mbirum bis bu mujj ba fi nga war a dajee sa borom Ibrahima nag yooyu la doon xalaat bu mujj nag mu ñaan yàlla subhanahu wa taala ni ko léegi damaa bëgg nga wax ma nooy dekkale way dee bi suñu borom ni ko ah léegi daa gëmatu mu ni ko axee ah, gëm naa damaa bëgg lu gën a nekk ñuy tudde ak yàqu muy sëkk ci damaa bëgg sama ngëm gën a dëgër gën a wér gën a wóor suñu borom ni ko jàppal yéen ci picc mu jàpp yéen ci picc rey leen soo ko ci gëm dëgg leen def leen ñeent nag moo tax ñu nekk moo tax foofu nag taxaw ci seen digg woo ñoom ñëpp ñuy nekk def nag nag ba fekk fi ñu taxaw lu ko ko may ndax boole woon sikkur ak fikkur sikkur ak fikkur léegi nag wax nañ ni waxtu li ci des bëriwul damaa xamul nag bu ñu toll fii Cheikh Ahmadou nu ñuy def waaw kon xam naa allah rabbi li ñuy tëje waxtaan yi kon xam waxtaan yi te delloo micro bi laaj yi liñ ci yàlla xamal ñu tontu liñ ci xamul ñu xam ñu ci dara moo di ab jullit jamono bu nekk nay saxal ci xolam di tudd yàlla di fàttali suñu borom tabaaraka wa taala di boole sikkur ak fikkur allazina amanu wa tatminu qulubuhum bi sikrillah ala bi sikrillah tatminu la alquran wax nee na ñi nga xam ne dañoo bëgg seen xol jamono bu nekk seen ngëm di dolli ñu doyloo seen borom wóolu ko wakkil ci moom mooy ñi nga xam ni foo leen fekk ñi ngi tudd yàlla ñi ndax tudd yàlla day dalal xol bu borom ñu tudd yàlla nag bu fekkee te ni yàlla dogal na nga am li ñuy tuddee ismul xaas moo gën ismul aam moom am na ndax alquran moo ni yaa la waaye nag ismul xaas bi moo gën ismul xaas bi boo ko amee ci la koy jox bu dee sëriñ bu ma sëriñ lu tey lore bu koy dindi ba noppi ismul al am na danse imaamu xasan wax na ko ci ihya nee na wa man tajarraba bi sikkiri euh, bi bi mu nee wa man tajarraba bi sikkiri xad rakiba safiinatal xatari imma an yaxlika ma alikin an an leen jowé ñu mu doon ci diin mu ne jël turu yàlla rek

daf lay muraqaba ba nga xam ni doo taar taar ba jural la yenn wax yu topp yi wala dugg ci lu wuteeg sunna yooyu yëpp nag moom daf koy saytu su ko defee loolu mooy li nga xam ne mooy dundal xolal jullit bu nekk mu bàyyi ci xel bu baax a baax a baax a baax moo tax sallallahu alayhi wa sallam isaa maratum biriyaati janna farta oo bu ngeen rombatee béréb yu mel nii nga xam ne fa la ñuy waxtaane yàlla ak yonentam mu ni gaaw leen forte lekk danaa ñu ne ko béréb yooyu mooy yan mu ni mooy béréb yu tudd yàlla yi ak fi ñuy waxtaane yàlla wala gaay yàlla yi te ulama wa tasawuf di naan inda sikri saalihina tanzilu rahma kon xaaye waxtaane mooy liy dundal xol jamono bu nekk mooy da ngay boole sikru ak fikru wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu jërëjëf sëriñ Moustapha Mbaye Sam ci waxtaan wu am solo yi nga xam ne moom nga ñu baaxee te mu aju ci li nga xam ne mooy dundal ab xol te kenn ku nekk xam ne toll nañ ci jamono joo xam ne xol yu bare bari laaj nañ mu leen mën a dundalaat ngir li koy yàq tasaaroo bu mu tasaaroo ak bari bu mu bari jamono léegi nii kon ci jàpp bi gi nga xamante ne am nañ ko ci ñi sàkkoo ci waxtaan bi ak sawar koo ci sawar ñu ngi ñaan suñu borom subhanahu wa ta'ala fay la ci gën jaa kawe fay te guddal sa fan yokk sa xam-xam ba yoon yi nga xamante ne ci nga nekk li ci liggéeyal suñu borom subhanahu wa ta'ala yàlla may ci ndam ñu fàttali mbooloo mi rek ne suba insha allah sëriñ Fallou Sylla Karama moom lañuy ñuy fas yéene dal fi jataay bi mu fas yéene ànd ak ñun ci ay ay cosaan yoo xam ne sànku nañu ak ay bidaa yoo xamante ne yu rafetal kon xamaa ne ngir njëkkanteeg waxtu yi rek am na ci ay bokk yu am ay laaj yu ñu sàkku sëriñ bi leeral ko su ko defee ñu jukki ci yenn ci laaj rek li nga xam ne moo xaj ci waxtu wi su ko defee sëriñ bi tontu ci laaj yooyu ñu kër ci day bi suba kon dañuy def kàddu gi oustaz Ahmad Mbaw su ko defee mu ñëw ci laaj yi nga xamante ne moom la mbokk yi sàkku sëriñ bi leer leen nan la nit ki di xame ne xolam tawat na nan la nit ki di xame ne xolam tawat na alhamdulilah waaw nit ñi muy xamee ne xolam tawat na mooy saa bu demee ba yëg li ñu tuddee alxaflu muy sàggante ci boppam da daan teewee waxtu julli yépp dem ba mujj bu teewee wenn waxtu ñaar ñetteel ba du teew nit ñi nga xam ne xolam tawat na mooy bu demee ba sàggane yi nga xam ni suñu borom tabaraka wa taala daf koo tere mu woyofal ko ci xolam nga xam ni day wax naan bu ma defee tey tuub suba nit ñi nga xam ne xolam tawat na mooy mu becc ngeen sunna saa boo becc ngeen sunna yooyu yëpp ay signe la yuy wane sa xol tàmbali naa tawat su ko defee nag li nga war a def mooy dal di daw dem ci médecin mu faj ko médecin bi mën naa doon alquran mën naa doon nitu yàlla boo xam ne nii borom tabaaraka wa taala xamal na ko jàngoroy xol yi noonu ko sëñ bi junde mën naa doon ngay teewe ay jotaayam rek ngay teewe ay jotaayam rek ndax ulaayka alxawmu laa yasxaa jalisuhum istaxsibuuna almuridina si boo mu di dee teewee jataayu nitu yàlla boobu doonte sax waxu ko sa jàngoro waaye teew gi nga koy teewe te moom suñu borom defal na ko alfatul mubiin bépp xol bu mu jàkkaar lool di dal di benn mu wax lu tax jàngoro ji woon ci yow dañ ba set xam ne boo fa jógee da koy seexlu mën nga ko koo gaarale ba tey mu ñaan suñu borom suñu borom teggil la ko benn waaye ñëw na ci yonent bi sallallahu alayhi ni ko mën day sama xol dafa feebar ah waaw lu ko feebar mu ni man damaa bëgg lu ñuy wax mooy lool sallallahu alayhi wa ah, waaw ndax loolu yow bëgg nga ku koy def sa sœur bi nga bokkal ndey ak baay mu ne nga tere mu ne ndax bëgg nga koy def sa ndey jëla jur mu mu ne ah nit ñi bëgguñu ko def seen sœur bëgguñu ko def seen seen seeni i waajur jigéen te jigéen joo gis muy dem sœurub jàmbur la wala ndey jàmbur la daal di yëkkati loxoom teg ci dënn ni suñ borom laabalal xolam waaye nee na boo fi fa bu ma jëmatee ci mooy wala sama xel daj ko sax day mel ni sallallahu alayhi wasallam ngi taxaw ci sama kanam kon anami saafara yi bari na waaye saa boo yëgee ci càggante ci wayafal ngëm ci sa xol rek xamal ne sa xol tàmbali naa feebar mbokk mi mu ne dafay laaj ndax xol yëpp ñoo bokk benn jàngoro ñoom ñëpp ak ndax ñoo bokk benn docteur bu leen di faj alhamdulilah waaw ni nufuus yi wuutee la tawat yi wuutee am na ñoo xam ne seen tawati xol daa mel ni rek booy fëgg rek muy xam ne bu jàngoon alquran ñetti jeex nga gis xolam tooy muy bis bis lu mas a na xam nag seen tawati xol dafa tilim dan na ñuul kooku moom saabu bu mag ngay ak ordu bu doy ak boros bu mën a boros mu doog mën a set moo tax ngay gis ñaari bi demandoo ci daara kenn ka am fa ñetti at rekk wàcc kenn ka am fa fukki at lu tax ñoo wuute ay jàngoro ndab li ñu taatal sëñ bi daa wuute kii ndamam daa gën a riy ndamal kee kii yéreem daa gën a tilim yére yi kee jërëjëf sëñ Moustapha Mbaye waaw Touba Ñaaxeen itam ñu ngi jël waxtaan wi en direct Darou Moukhty FM ñu ngi koy jël en direct muy 104 point 4 ñun ñu ngi koy jël Lamp Fall FM ñu ngi leen di ziar boobu Lamp Fall TV ak Touba TV ak Touba Ñaaxeen ak Darou Moukhty FM ak Barak FM bu Diourbel ak réseau yi nekk Darou Moukhty yëpp. ak Lamfal FM bu dakaar ak rajo bi nekk Kébémer ñoom ñëpp ñi ngi jël waxtaan wi ci ba moyetuñu ñu mën koo jotal waaye ñu ngi lay sant bu baax di wax ni waxtaan wi dégg nañ ci loo xamante ni incha allahu taala képp ku dem danga ci mën a dolli ko bu baax a baax baax ci ñooy tàggata kon ñu ngi lay sant bu baax ci turu ma assasatu wafa bi huquqil iman